gàddaayug saxaaba yi radiyallahu taala anhum min makkata ilal madina muy gàddaayug saxaaba yi makka dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam ah, gisoon nañu gàddaayug ah, abu salama ak soxnaam di yaay ummu salama waaye it gisoon nañu gàddaayub tuddaloon nañu ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi raximahullah tuddaloon nañu mus'ab ibn umayrin radiyallahu euh, nañu aamir ak doomam di ummi abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma waaye gisoon nañ tamit gàddaayu seydina umar ibn al-Khattab moo ko Ayyaash ibn abi Rabi'a al-Makhzumi ak Hisham mi nga xamante ne ni ibn al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi radiyallahu taala anil jamii waaye moom mujjul woon dem ndax dañ ko fitnaaloon mu tàbbi ci fitna ga gisoon nañu ni seydna Umar ibn al daldi woon gàddaayi mook Ayyash ba al-mal'un Abu Jahlin ak <coughs> frère bi di al-Harith ibnay Hishamin euh, radiyallahu ta'ala an al-Harith li annahu aslama ba'd ndax moom mujj na tuub tey nag ñu waroon na comme niñ ko waxe woon ñu gis nag war a gis gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bi ñuy jeexal jataay bee wala ci jataay waxoon nañ la ne flux bi mooy ñi doon dem ñu bari lañ woon comme li nga xamante ne ni <clears throat> noonu la ko imaamul Buxaari rahimahullahu taala solo woon ci euh, albara ibn aazibin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma annahu qaala moom seydna albara ibn aazib radiyallahu anhuma mu ne awwalu man qadima aleyna mus'ab ibn umayrin wa ibn ummi maktuumin wa kaana yuqri'aani nnaas fa qadima bilaalun wa saadun wa ammaaru bnu yaasirin summa qadima umaru bnu alxataabi fi ishriina min asxaabi nnabi sallallahu alayhi wa sallam summa qadima nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila aaxiril xadiis kon imaam <coughs> al buxaari raximahullah dafa solo woon ci saxiix bi jële ci seydna al baraa ibn aazib radiyallahu anhuma mu ne ki njëkk agsi ñëw madinatu almunawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy kan mu ne Mus'ab ibn Umayrin lool gisoon nañu ko ne imaam ibn Isxaaq moom Abu Salama la wax gisoon nañ ni ko imaam al-Haafiz ibn Hajar alayhi euh, rahmatul yi daldi woon dajale wax yooyu mu ne kon Mus'ab ibn Umayr mooy ki njëkk a ñëw foofu Mus'abul xayr radiyallahu anhu gàddaay si wabnu ummi Maktuum ak Abdullah wala Amr ibn ummi Maktuum eh, ñoom ñoo njëkk a ñëw mu ne wa kaana yuqri aani naas dañ doon jàngal nit ñi seen diine di leen jàngal alxuraan mu ne fa qadima ginnaaw gi mu ñëw Bilaalun daal di dëgmal ci madinatul munawwara sayyiduna bilaal ibnu rabaah aleyhi ridwaanullah wa saadun di saad ibn abi waqaas radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ne wa ammaar ibnu yaasirin ak seydina ammaar ibnu yaasir summa ginnaaw gi qadima mu daal di ñëw umar ibnu alxataabi seydina umar ibnu alxataab radiyallahu anhu fi ishrina ànd ci mbooloo moo xam ne vingt min asxaabi rasulillah ci e, saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo xam ne dafa dajeek ñoom ci yoon bi ñu ànd ñoom ñépp dem waaye moom ba muy dem dafa joxante woon rendez-vous ak Ayyash ibn abi Rabi'a ak Hisham ibn al-Aasi wala Hisham ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anil jami' nga gis ne kon ñoom déewa demoon dajeeg mbooloo mu bari ci yoon wi ñu demaale aflu bi nag mu ne ginnaaw gi summa ginnaaw gi qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi wasalaam daal di ñëw imaam ibn Isaaq wax nañu mbooloo yi nga xam ne ñoo ci topp euh, mu ngi mel ni tuddal nañu abu xudayfa ibnu utbat ibn ak saalim mawla abi xudayfa radiyallahu taala anil jamii waaye wax nañu tamit tuddal nañu ne ubayda ibn alxaaris ibn almutalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom wax nañu ak demam moo tax moom mu ne imaam ibn isxaaq summa tataaba'a almuhaajiruuna fa nazala talxatu bnu ubaydillahi bnu usmaan ak ñi mu ci teg mu ne ñoom ñu dem dal ci kan ci as'ad ibn zuraara axi bani najjaar mu ne ñu daldi toppale ko mooy muhaajiruuna yi di gàddaay def ay mboolooy mbooloo du génn màkka waaye nag ci nëbbu lañ doon def euh, ñoom ñépp ci nëbbu lañ def gis nañu këne waxoon nañ la riwaaye bi naan Seydina Omar dafa radiyallahu anhu dafa jël jaaseem wër def lool loolu wérul li wér mooy li imaam Ibn Isxaaq wax ne fa xaddatani naafi'un mawla ibn Umara an ibn Umara an Omar ibn al-Khattabi radiyallahu taala anhu wa arda mooy li imaam ibn Isxaaq ne Naafi' moo ma nettali Naafi' jële ko ci sëriñam tey sangam di Abdallah ibn Omar as-saxaabi ibn as-saxaabi radiyallahu taala anhuma di doomi Seydina Omar al-Xalifatu ar-Rashid moom mu ne baayam di Umar ibn al de moo ko nettali wax ko li ñu nettali woon noonu ne man ak Ayyash ak Hisham ñoo joxante rendez ak Tanaaduba min adaati Bani Ghifaar comme niñ ko gisoon kon nga gis ne noonu lañ doon demee kon mu ne Talha ibn Ubaydillah daal di wàcc radiyallahu taala an Talha mu wàcc ci Asad ibn Zurara ah, waaye tuddal ñu ñu bari ñoom nag bi ñu ñëwee foofu xubaa ndax ñu ñuy ëpp presque Quba lañ ne woon imaam ibn Saad radiyallahu ta rahmatullah alayhi moom mu ne ñoom bi ñu newee foofu xubaa euh, ki nga xam ne moo leen doon jiite moom lañu doon nettali moom imaam ibn Saad moom mu ne lamma qadima asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam arsaalan fa nazalu fi amsaari fi l amsaari fi duurihim wa aawawhum wa nasaruuhum wa aasawhum wa kaana saalimu mawla abi xudayfa ya ummu almuhaajiriina bi qubaa qabla an yaqdama annabiy qabla an yaqdama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam imaam ibn isxaaq rahimahullah mu ne biñ nekkee mbooloo noonu lamaan ba ba nga xam ne ci la saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi di dégmal si yathrib nekk ay mbooloo wi mbooloo arsaalan ñu daldi di dal ci seen mbokk julliti lamsaar yi ci seen kër yi ñu daal leen fat daal leen dimbali daal di leen jàppe kom seen bopp mu ne saalim mawla abi xudayfa di abu xudayfa biñ tuddoon léegi di abu xudayfa ibnu utbat ibn rabia radiyallahu taala anhu moom mooy ki nga xam ne moom ab mawlaa la woon mooy kan mooy koo xam ne dañ koo goreeloon lay lam yakun min ashraafil qawm al min al qurashiyin mekkul woon ci ñi nga xam ne ñoo doon boroom daraja yi waaye moom azzahul islaam l'islaam moo ko teral teet dal ko ndax xam-xam bu mu amoon xam-xamu alquran wa kaana aqra'uhum lil qur'an moo tax moo leen doon jiite moom foofale mu ne bi Quba laata yonent mi aleyhi salaatu wasalaam di fa dég ah, ci jataay bii weesu gisoon nañu bi ñuy gis eh, Seydina Umar ibn al-Khattab ak Ayyash ibn Abi Rabi'a dañu fàtte woon a def tarjumaam moom Seydina Ayyash dañuy def tarjumaam incha allah bu gàtt la ndax bariwul lu ko ay kiiwam yu bari lii moo ci gën yaatu mooy ànd gi mu ànd ak Seydina Omar ibn al-Khattab ci gàddaay gi waaye eh, buñ ci paree am na luñ waxoon ci wàllu gàddaay gi ne bu ñëwee ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam dinañ def benn introduction bu ndaw ci gàddaay ak yenn ci àttee gàddaay insha allah kon seydna Umar ibn al radiyallahu taala ardaa ci riwaaya boobu kon imaam ibn Isxaaq rahimahullahu taala waxoon ne Naafi' moo ko nettali mu jële ko ci seydna Abdullah ibn Umar mu jële ko ci baayam di Umar ibn al mu ne moom ibtaattu lamma aradna alhijrata ila almadina ana wa Ayyash ibn abi Rabi'a mu ne joxante nañ rendez man ak Ayyash ibn abi Rabi'a ak Hisham ibn al-Aas moom mu ngi tuddoon Ayyash ibn abi Rabi'a am nañu ne nag turam dëgg Amr la woon mooy Rabi'a turam ibn abi rabi'a boobu amru la woon di ibnul mughira mooy abi rabi'a ibnul mughira ibn abdillah ibn umar ibn maxzuumin al qurashiyul moom nag di ayaash bi dafa nekkoon doomu ba baytexu seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu taala moom Seydina Ayyash bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam bokkoon na ñi nga xamante ni nii ñoo gàddaayoon ci lu njëkk ca cinquième année ba baleen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxe ndigal ñu gàddaay bokkoon na ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon demoon Éthiopie ngir rawale seen diine moom Seydina Ayyash ibn Abi Rabi'a waaye bi mu ñëwaatee Makka mbir yi tar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa taala boole kook lansaar yi ñu daldi dugg ci diine ji pare ngir yiir ko ci hijra gi moom mu ànd ak seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ñoom ñaar ñoo ànd daldi gàddaay histoire boobu ni ñu gàddaay duñ ci ñëwaat ndax bi ñuy def tarjuma seydina Umar ibn al ñëwoon nañ ci gin koo yaatal moom mii ba nga xamante ne ni euh, yaataloon nañ ko foofu ak tamit ci jataay bi génn tamit waxoon nañu ko ba ni nga xamante ni noonu lañ ànde ñoom ñaar ka ca des di Hisham ñu daal di koy fitnaal Makka mu des fa Abu Lahab Abu Jahlin ak magam bi di alxaaris nga xam ne ay doomi baay doomi ndeyam lañ woon ñoo bokkoon benn yaay ñu ñëw nax ko ba delloo ko fële di Makka naan ko ñëw ne ko yow danga bàyyi sa yaay Makka ñëw Madina gi toog Yasrib naan da gàddaay suñu yaay di sa yaay sa yaay nee na dootul peñoowuti te dootul kerlooti ba moom mu daldi yërëm yaay ji daal leen topp ñu dem daal di koy nax Seydina Umar ibn al nee na def naa li ma man yépp ngir bum dem ndax ñi dañ koo tëral plan ngir nax ko mu bañ ah mu dem gaa yi nax ko Abu Jahlin daal di koy nax ne ko sama giléem gi dafa sonn boo ma mënee supporter mu wàcc ñu jàpp ko yeew ko dugg ak moom Makka ne comme nii ñu def suñu ku dese kii ku manque wis kii noonu ngeen di def yéen ñi dese ci ñeen ku fi génnati naan day gàddaay yi Madina rek bu ngeen ko jàppee def leen ko ni niñ def kii ñu daal di koy fitnaal mu daal di tàbbi ci fitna gi moom nag bi mu foofu euh, waa Makka dañ leen a jàpp ndax dañuy bañ mu rëcc ndax jamono yi nit ñi ngi gàddaay def ay mbooloo yu mbooloo te bu ñuy dem dañuy làq dañuy jékke am ñu dem jamono ji waa Màkk jëlaguñoon politiku nañ leen yóbbu ay nit ñuy surveiller biti dëkk bi ak yoonu Medina bi bu kenn rëcc dajaleeguñoon résolution boobu waaye dañuy jékki ay nit dem ñu jékki gisatuñ leen ñu yëg ne mujj gi ñu yëg ne ñoom ñépp ndeke Yasrib lañ nekk moom mii nag comme jot naa dem ba Abu Jahl nag alxaaris daa ibnay Hishamin daal di koy indiwaat fexe ba indiwaat ko dañ koo yeewoon takk ko biir Makka yeew ko comme bu doon tey dañ naan dugal ko foo xam ne ndungu siin ab prison foo xam ne du génn moom nag bi nga xamante ne noonu la nekke woon foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddaayee moom ndax moom bi muy gàddaay di ànd ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu boobu yonent bi alayhi mu ngi biir Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa takriman ah da doon ñaanal ñoom ñii naan allahumma nju al walid ibn al walid al walid doon ñaan ak Hisham ak ñoom Ayyash ñii doon leen ñaanal ngir buur yàlla daal di leen muccal ci loxoy kuffaaru Quraysh yi nga xam ne ñoo leen pare woon nañ ngir gàddaay yi waaye kii sax di Ayyash ñëw na ba agsi waaye ñu daldi koy nax bu indiwaat ko ci seen ñàkk seenu ñàkk coobare fa lañ leen téye par force di leen fa mbugal moom nag da doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam da leen doon ñaanal ci xunuut yi doon def bu masoon a julli di ci ñaan comme ni nga xamante ne noon la xadiis bi ñëwee ci as-saxiixayni di saxiix imaam muslim ak saxiix imaam al buxaari raxmatullah alayhi yima ñu jële ko ci seydna abu hurayra radiyallahu taala anhuma anhu moom nag euh, am nañu ne fekke na badar ndax imaam al askari rahimahullah moom dane moom fekke na badar waaye fekkewul badar moo tax euh, moom euh, ñu ne moo tax boroom xam-xam yi ne loolu njuumte la le fekk que mu ne dafa fekke badar ndax moom temps yi ñu ngi leen jàpp foofu dañ leen a bañ leen jàppee Makka dañ fa yàgg ñoom fe moom mi fekkewul badar euh, moom seydina Ayyash ibn Abi Rabi'a radiyallahu taala anhu wa arda foofu la nekk ba ni nga xamante ne nii eh, noonu la fay jóge suñu boroom daldi leen dimbali ñu daldi fay jóge gàddaay si moom seydina Ayyash ibn abi rabi'a radiyallahu taala anhu wa ardaa am na nag riwaay boo xam ne bu da'if la boo xam ne imaam ibn Hisham moo ko soloo ne fa xaddatani man asiqu bihi xam ne am naa ci moom ak kóolute wax ni nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi wassalaam doon wax naan ana kan moo may indil Ayyash ibn ak Hisham ibn al fekk boobu mu ngi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te fekk ñoom ñu ngi leen jàpp Makka al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira di dem fexe def ay pexe ba daal di leen indi waaye loolu euh, wérul euh, benn yoon ndax euh, kii Hisham moom ni mu dikke mooy keneen ki loolu Seydina Omar ibn al-Khattab daal dinañu koy wax ci riwaaya bi nga xam ne moom la imaam ibn Ishaq jële woon ci Seydina Naafi' mu jële ko ci Abdullah ibn Omar mu jële ko ci Omar ibn al waxoon ne moom bu loola ba mu xewee ñoom dañu nekkoon Madina doon leen yërëm naan ñoo xam ne dañoo duggoon ci diine ji leen génnaat ci ñooñu de yàlla lu leen nangul ñoom it ñu jàppoon loolu Seydina Omar ibn al-Khattab nee na ma daal di koy bi aaya bi qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah aay boobu naan euh, tam nekk ci suuratu zumar naan yéen waxal yonente mi alei salatu wasalaam waxal ñi nga xamante ni nii sama jaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci seen bopp que bu ñu dem ba nara bu ñu désespéré wu ci yërmande yàlla ndax buur yàlla bàkkaar yépp lay jéggale nee na bind ko yónnee ko Hisham Hisham nee bi ma ko jotee xawma li muy tekki ma dem ci Zu Tuwa di ko xool xaw ma di ko xool xawma ma li muy tekki këyit googu mu ma bind aaya bo ma ñaan yàlla ne yàlla nag ma ko yàlla xamal mu xamal ma ko ma jël sama gëléem xam ne man lay wax ma jël sama gëléem dem Madinatul Munawwara te lool xadiis la boo xam ne darajaam lu mu gën a néew xasan la alors que bu imaam Ibn Hishaam bi dëgërul fa haddathani man athiqu bihi nettali na ma koo xam ne moo am naa kóolute ci moom mais même bu tuddoon turam loolu wérul ndax mooy daa am inqitan ak dog ndax kenn fekkewu ci moom amul sëriñ boo xam ne saxaaba la woon voilà moom mii du taalibe sax imaam ibn Hisham du taalibe sax imaam ibn Ishaq moom ci Ziyad ibn euh, Ziyad al-Bakka'i lay jële rahmatullahi ala al kon mooy ne loolu li wér mooy ne moom après dellu na waaye delloowul comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn Hisham mii wax rahmatullah alayhi moom nag seydna euh, Ayyash ibn abi Rabi'a euh, radiyallahu taala anhu wa arda euh, moom mu ngi génn àddina ci jamonoy seydna Umar ibn al-Khattab ci xilaafaam am nañu ne ci vingt-cinq quinzième année bi ci la génn àddina ci xilaafa seydna Umar ibn al-Khattab ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne nag dañ ko mu ngi ne amee darajaay martyr ci toolu xare la génn àddina yamaama am ñu ne déedéet yarmuuk fa la génn àddina wallahu taala alam ay daalika kaan yàlla moo gën a xam ñaar yooyu ban moo ci nekk kon moom noonu la génn àddina kon ci wax boobu ci quinzième année bi am na nag ñu ne yarmuuk la génn àddina am ñu ne yamaama wallahu taala alam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya firdawsi maskanahu wa mathwaa kon léegi nag ñu ñëw ci suñu introduction bi ci wàllu hijra bo defoon nañ ci lu ndaw nag bi ñu doon gis al hijra ila xabasha am na lu ñu ci waxoon waaye tey dañu gën bëgg gin ci dugg tuuti ndax bala ñu gis bala ñu dugg nag mu nekk laytaay ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, alhijratu moom mu ngi jóge ci alhajru alhajru ci arab mooy contraire alwaslu alhajru diddul wasli mooy contraire alhajru waslu mooy loo xam da jokkale hajru mooy contraire bi kon mooy loo xam ne jokkoowul waaye ginnaaw gi dafa dem ba loolu mooy étymologiquement buñ la nee ndax bokk na ci définition li ñuy définir bokk na ci définition mbir nga définir ko contraire bi comme ma ne ci wolof la bu ma bëggoon a wax kan euh, ay nit ma bëgg leen wax lan mooy njool mooy ku njool grande taille ma ne euh, njool mooy contraire gàtt mooy ne ki may déglu même bu ma solo xam moo njool dina xam ko léegi lu muy tekki lool lii lool façon euh, euh, bokk na ci façon définition yi waaye nag mujj gi dafa mujj utilisation mot boobu alhajru alhijratu mujj dem di tekki génn ci suuf dem beneen suuf mooy xuruj alxuruju min ardin ila ardin wa tarkil ula li thaniya loolu la boroom annihaaya wax mooy ne mooy génn ci suuf benn teer benn gox dem ci beneen gox bàyyi ko bële ngir dem ba ca beneen ba ngay nekk euh, imaam ibn xajar raximahullah moom mu ne ci alfath bi muy wax ci hijra mu ne mooy li muy tekki raximahullah moom imaam alxaafiz mu ne raximahullah mu ne aral hijratu muy leeral lan mooy hijra mu ne hijra li muy tekki euh, mooy nga bàyyi dëkk nga bàyyi benn dëkk euh, dem ci beneen mooy nit koo xam ne day bàyyi mu jóge fenn dem feneen loolu lañ naan alhijratu mu ne ak tarku mooy ak bàyyi alhijratu ak tarku wal hijratu ila shay'i al intiqaalu ilayhi min ghayri gàddaay dem mooy alhijratu ila shay jëm ci mbir mooy al intiqaalu ilayhi an ghayri daal toxu jëm ci mbir moomu wëllif leneen li nga nekkoon loolu mooy alhijratu comme fii euh, mooy lan mooy ne ñii dañoo jóge Makka dem Madina bàyyi Makka dem Madina loolu benn façon ndax loolu euh, léegi wax nañ la étym léegi ci sharia la mooy hijra buñ nee al hijratu ci sharia mu ne mooy tarku ma naha Allahu mooy bàyyi li nga xamante ne nii moom la yàlla tere mu ne waqad waqaat fi l islaami ala wajhayn al awwalu l intiqaalu min daari l xawfi ila daari l amn kama fi hijratay l xabasha wabtidaai alhijra min makka ila madina mu ne moom imaam alxaafis rahimahullah te alhijra muy gàddaay xam nga ginnaaw bi ñu la joxee définition bi mu ne gàddaay euh, gis nga ñaari kii yii nii yépp ñaari définition yiñ la jox xam nga dañ la ne étymologiquement mooy jóge fenn dem fenn waaye étymologiquement mooy ak ak ñàkka léegi muy dem bay tekki léegi ak tarku mooy ak bàyyi jóge fenn dem fenn mais ci sharia moo hijra day tekki lan mooy nga gàddaay li yàlla tere mu ne nag ñaar yii yépp ñaari wàll yii yépp ci moowu hijra ñëw na ci lislaam yépp ci dundu yonent bi alayhi salaatu bi li ñu njëkk mooy al intiqaalu min daaril xawfi ila daaril am bi ci njëkk mooy gàddaay da ngay jóge mooy li waraloon gàddaay yi jamono yooyu lay analyser nii te gisoon nañ ko ci hijratul xabasha li ko waral ak hijrat bi nga xam ne moom la ñi doon def nii mooy ne da jóge dëkk boo xam ne daarul fi la mooy këru tiitaange la lan moo tax ñu koy tudde këru tiitaange ndax amoo fa sécurité ngir jaamu yàlla nga jóge dëkk boo xam ne moom amoo fa sécurité ngir jaamu yàlla léegi nga jëm fan mu ne ilaa daaril am ni nga jóge foofu dem ci kër goo xam ne wala gox boo xamante ni walla dëkk boo xam ne foofu dinga fa mën a am lan dinga fa mën a am sécurité mu ne kamaa keem ni nga xam ne fii hijra ca xabasha comme ñaari hijra yi xewoon fële ca xabasha ndax ci xabasha loolu la woon mooy ne ñaari façon yooyu moo amoon ndax xabasha bu njëkk bi ca cinquième année ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam leen dem leen am na ci yenn riwaaya mu joxoñ leen naxwal xabasha am yoo xam ne da leen tuddal comme niñ ko gisa woon ne leen dem leen ilal xabasha fa inna biha malikan laa yuzlamu indahu ahad mu ne dem leen Éthiopie ndax kat am na fa buur boo xam ne Éthiopie am na fa buur boo xamante ne ni kenn kenn kenn du tooñ fa moom Allahu akbar muy asxama an najaashi rahimahullah kon lan moo leen génne woon foofu mooy comme l'imam ibn Isaaq waxoon ba yonent bi aleyhi salatu wasalaam gisee ni tar mbugal yi waa màkkay teg ay saxaabaam te manu ci dara te moom malgré yi muy jot yépp li tax moom mu xaw a wàññeeku woon mooy mu amoon protection wu ci bàyyiti xam di Abu Taalib kon ñii dañoo génnoon ngir fii nii bu njëkk yi hijra yu njëkk yi nekkul ne ndax moom la lay wax ne la ab deux fois la am mooy ne bu njëkk bi seetlul mooy ne euh, màkk euh, dëkkulan la woon dëkk waa Quraysh yéeféer yi ñoo fa ëppoon jullit ñi nekk minorité mais Éthiopie lan la ñoom itam doonu ñoon ay jullit mooy ne euh, manoo woon jamono jooju nekkul woon jóge kërug kërug yéeféer dem dëkku yéeféer dem dëkku jullit du loolu boobu mooy fan laa mënoon a amee sécurité foo xam ne ñoom dinañ ma accepter ma jaamu yàlla même bu dee ne ñoom man bokkuñu liñ gëm bokkuñu en tout cas li ñu même bu dee dañ naan yàlla lañ gëm ndax ay masiixu yu waaye ni ñu gëmee yàlla bokkul loolu moo doon premier hijra bi mooy ne affaire ragal la woon mooy da ngay am fii luñ lay luñ ak xaw fu mooy tax luñ ay pression yuñ lay teg ay mbugal nga jóge fa ngir dem feneen foo xam ne pourtant ñaari dëkk yépp dëkk yéeféer lañu waaye fële nga amee jàmm waaye loolu mooy premier gàddaay gi mais ba ñëwee dellu si Makka ci nettali sujjóot ba gis ne amul lan moo leen yóbbuwaat mbir yi dafa gën a tar mbugal yi ñu daldi di delluwaat kon loolu lay wax ni bi njëkk mooy nga daw min daaril xawfi ilaa daaril amni nga jóge gox boo xamante ne ni moom ci crainte ngay dëkk insécurité ndax sa diine nga dem foo xamante ne ni di nga fa nekk sécurité ak sa diine mu ne nag euh, naka noonu loolu mooy ñaari exemple beneen exemple mu ne wabtidaa'ul hijra min makka ilal madina beneen exemple ci jóge kër goo xam ne këru gox boo xam ne tiitaange nga fa nekk insécurité ndax sa diine dem foo xam ne moom di nga fa mën a jaamu yàlla correctement nekk en sécurité mu ne tamit beneen exemple ginnaaw ñaari gàddaayu xabasha yi mooy débiwu débiwu gàddaayu saxaaba yi radiyallahu anhum te moom lañ nekk ni moom lañ gis ci jataay ñaari jataay yi weesu jóge gi ñu jóge woon Makka doon dem Yasrib ndax lan boobu début bi mooy dañoo ndax Yasrib nekkagul woon daaru islam nekkagul woon goxu këru l'islam nekkagul woon goxu l'islam goxu yéeféer la woon comme Makka mooy ñu jóge fa mais foofu am nañ fa sécurité moo tax mu ne ñaar yooyu moo amoon kon gàddaay doona am ci jóge foo xamante ni nii yow manoo faa nekk ndax jaamu yàlla correctement nga jóge fa dem foo xam ne di ko fa man te loolu moo xewoon ñaari gàddaay Éthiopie ak début gàddaay yonent bi alayhi euh, saxaaba yi radiyallahu anhum di dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam loolu mooy bu njëkk mu new athaani deuxième façon gàddaay bi nga xam ne ñaari yépp xew na ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne deuxième bi mooy alhijratu min daanil min daaril kufri ila daaril iman wa dalika ba'da an istaqarra an-nabiyyu bil madina sallallahu alayhi wa sallam bil madinati wa haajara ilayhi man amkanahu dalika min al muslimin mu ne deuxième bi mooy gàddaay gi nga xamante ne nii moom la mooy deuxième façon gàddaay bu njëkk bi mooy gàddaay fu insécurité nekk dem fu sécurité nekk deuxième bi nag mooy nga gàddaay min jaaril kufri ci gox boo xam ne wala kër goo xam ne wala foo xamante ne nii dëkk boo xam ne dëkkub yéeféer la ilaa daaril imaan dem fa nga xam ne mooy dëkkub ngëm yàlla mooy dëkkub l'islam mu ne loolu nag kañ la xew baada an istaqarra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madina wa haajara ilay loolu nag mu ngi xew phase bu njëkk biñ la waxoon mooy jóge ci fu insécurité pour sa ndax sa diine dem sécurité ngir foo mën a jaamoo loolu mu ngi jeexe lan fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di saxe Medina nag ñëw fa ba samp état islamique dëkku bi l'islam di fa dox muy loo xamante ne charia fay dox yonent bi alayhi salaatu ñu am armée am lépp am justice am lépp am société ñépp ñi ci ëpp dee jullit bi loolu amee nag ci la beneen façon gàddaay bii muy wax am mooy léegi jóge këru yéeféer yi mooy Makka nga xam ne ay yéeféer lañu nga jóge fa ñëw ci lislaam kër boo xam ne këru ngëm yàlla la loolu mu ngi xew bi yonent bi alayhi salaatu wa woo foofu bam ginnaaw bam fa gàddaayee loolu nag euh, gàddaay googu noonu mooy bii ñu waxaale ko fi bala comme ça mu jeex mooy ne euh, deuxième gàddaay bii bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ba samp fa liñ la wax sànk yépp gàddaay ak ñëw fekk jóge képp ku gëm nekkoon Makka par force la woon yow nga daal di gàddaay jóge Makka daal ñëw fekk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii ci madinatul munawwar mais moo tax loolu nekkoon kii mu ne ndax loolu daj fa nekkoon farata ngir ñu ñëw dimbali ko jullit ñooñu ndax dañ ko premièrement comme li ñoo imaam an-Nawawi wax ñoom imaam Qaadi Iyaad rahimahullah kene li tax mu nekkoon farata ci ñoom ñoom ñoo ko ñaanoon ndax gisoon nañ ci jataay euh, bi ñuy commencé bunt bi këni ñoom dañoo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko jàmbat ci mettit yi leen dal Màkka ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen man wan nañ ma uriitu daara hijratikum sabxatan sabxatan euh, zaatu naxlin wan nañ ma seen këru gàddaay mu nekk benn suuf soo xam ne dafa am ay xeer yoo xam ne lakkaayu tàngaayu jant bee leen xeer yu tuut yu sew ñuul mu ne mu nekk foo xam ne day bari ay daa ay tàndarma soit Hajar wala Yasrib benn bi mu ne fa zahaba wa wahli mu dem sama passé sama njoortu dem ci Hajar ndekete yoo Yamaama ndekete yoo Yasrib la woon ginnaaw gi mu gën leer mbir yi suñu lool ci gént la njëkkoon yonent bi alayhi salaatu après mu leer mu ne leen dem leen Éthiopie comme ni ñu ko gise woon ci jataay yooyu kon ñoom ñoo ko laajoon yonent bi suñu boroom daal di leen ubbil loolu defal leen ko nangu leen seen ñaan mais li tax mu nekk farata mooy ne yonent bi alayhi salaatu bi mu gàddaay dañu ko waroon a jàppale non seulement jàppale ko ngir mu tasaare diine waaye tamit njàngale l'islam ñu daal di koy téye am ñoo xam ne dañ ko war a téye mokkal ko transmettre ko génération yi ñëw pour loolu nag mën a am mooy ñi nekkoon màkk te ñu gëmoon ko ndax Yasrib kenn neewul même bu dee am na ñu ñu jot a tuub mooy ne dara waxu la ne ñeneen ñi dinañu tuub alors que ñële ñoom xas nañoo tuub te seen nekk foofu boo moyul mën na leen génn ci diine ji ndax waa màkk li ñeen di teg léegi nag ñu ñëw Yasrib nekk loo xam ne farata la lool moo taxoon yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, alxuraan moo ñëw daal di dagg lien ne ñoom ak ñi nga xamante ne nii gàddaayuñ yéen amatu ngeen benn walla fee gàddaayuñ fee gàddaayuñ rek mooy ne liy dox diggante ñoom ak ñeneen ñi walladina amanu walam yuhaajiru maa lakum min walaayatihim min shay'in hatta yuhaajiru comme li suñu boroom wax na ñi nga xam ne dañoo gëm nekk biir Makka te manuñoo ga ñëwuñu ñëwuñu gàddaay si mu ne ñooñu noonu maa lakum min walaayatihim min shay amu ngeen benn lien benn xarma yàlla ak ñoom déedéet ndax lan ñoom dañoo waroon a gàddaay si te gàddaay si wuñu Allahu akbar kon nga gis ne foofu noonu jamono jooju mooy amatu neen benn lien fekk lan xattaa yu haajiru fekk gàddaay si wuñu kon nga gis ne mbir mi affaire bi loolu la woon loolu la deme woon waaye euh, moom tamit la alxuraan di wax pour wane li nga xam ne farata la woon jamono jooju bi fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxoon saxewoon moom la tamit alxuraan di wax naan gaa yi nga xamante ne ni euh, ñan ñoo am mu ñuy wax ñan ñoo am gànt ci ñi nekk biir Màkka ndax biir Màkka man nga ne mais euh, ñi ci am doole man nañoo dem mais ñi amul doole nag suñu boroom ne xoolal ndax dafa njëkk a wax ne inna alladina ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna alladina tawaffaahum almalaikatu zaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wa saa'at masiiraa illa almustadcafiina min alrijaali wannisaa'i walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiilaa fa ulaa'ika casaa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwan gafuuraa suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne ci suuratu nisaa aaya 97 mu ne inna alladina tawaffaahumul malaayika mu ne gaa yi nga xam ne da leen di rey almalaaykatu malaaka yi leen di rey di jël seen ruux de fekk zaalimi anfusihim ay way tooñ seen bopp lañ woon qaalu malaaka yi naan leen fiima kuntum ana ci lan ngeen nekkoon ana ci lan ngeen nekkoon ba ngeen di ñëw di dee bu nekk nii mel ni ñoo xamante ne nii dangeen ngeen a nekk ci groupe yéeféer yi fii ma kuntum te tamit lan moo tax ba yéen ñii jógewoon fii ni jógewu ngeen woon fii gàddaay ak seen mbokku jullit ñi xaalu ñoom ñuy tontu ñoom ñële ko ñoom ñoo ñee kon naa dañu ne woon mustad'afiina nekk ñoo xam ne way néew ju doole lañ woon ñu ñu néewaloon doole lañ woon fil ardi ci suuf si di makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takrima qaalu malaaka yi di leen tontu alayhim assalaam naan leen alam takun ardullahi waasi'a naan leen ndax suufu si yàlla si Medina gële nga xam ne moom lañ leen defaloon ndax yaatuwul woon waaye ginne yaatu foofu fu ñu bari pare woon na ngir accueillir leen ndax suufu si si yaatuwul woon Medina gële seen yonent ba ne woon manu ngeen fa woon a dem fatuhaajiru ba ko defee ngeen gàddaayi fiihaa ci suufu mu ne fa gis nga gaay yi nga xam ne dañoo ñëw bu nekk ci mbooloom yéeféer yi ba xeex am ndax aaya bi loolu lay wax mu ne da aw tax yenn ci mufassiruuna yi raxmatullaahi alayhim comme imaam abdullah ibni abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane ñiy benn mbooñoom dañu mbooloo ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañu ne ay mbooloo lañ yoo xam ne dañoo ne woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima nekkoon ay jullit waaye gàddaayu woon ba yonent bi aleyhi wassalaam doon gàddaay nga xamante ne nii même malgré li nga xam ne dafa nekkoon farata ñu ci ñu ne leen farata la ngeen ñëw ñoom demuñu woon waaye desoon biir Makka nekk foofu ba Badar amee ñoom nag ah yéeféer yi comme que ñemewuñu woon fa wane seenu ngëm yàlla ndax yéeféer yi bu boobalekat dinañ leen daldi escanter daldi leen éliminer ñoom nag ba Badar amee ñuy dem ca xeex ba mënuñoo dëpp ñu daldi ciy ànd noonu dem bañ demee ñu daldi leen rayaale bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañ rey même bu dee ne loolu bu dee ci wàllu xadiis moom wérul waaye daal mooy ne nettali bii nii xadiis yi yam ci riwaaye bi sanad bi wérul waaye loolu am na boroom xam-xam rahmatullahi alayhim yu ne looloo tax moo ne ñooñu nag la borom bi subhaanahu wa di wax ñu ne keroog bi nga xamante ni ci la leen seen mbokk jullit yi rey ñoom ñu nekk ci mbooloom yéefér yi di ameel bokk ci seen armée yi di duufal seen arme suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nag ne bi nga xamante ne nii moo tax sax yenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne lii dañuy wane ne malgré lool lañ leen rey ci dañ leen a rey noonu nekkuñu deñuñu nekk ay jullit ndax bu ñu nekkoon bu ñu nekkul woon ay jullit kenn du leen wax du leen doon malaaka yi alayhimu salaam leen woon laaj-laaj yi naan leen fii ma kuntum ana ngeen nekkoon ba gàddaayu ngeen ndax bu doon ay yéefar la yéefar yii yépp du ci fekk moom kenn du ko ne lan moo tax gàddaayoo ndax moom de façon problème am mooy li nga xam ne gëm yàlla ci boppam moom nangu ko woon te gëmul woon rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ne lii day wane ne ñoom ay jullit lañ ñoom nag lii nag dadi kabiira di bàkkaar bu mag buñ dem ba seen mbokk yi daldi leen reyta ci te teyuñu ko mu ne kon ñooñu noonu am ñu ne kon loolu la aaya bii di nettali kon ñoom bi nga xamante ne nii ci la leen malaaki malaaikatu rahmaan alayhim radwaanu rahmaan daldi leen laaj laaj yi nga xamante ni nii ñoo la leen laaj ñoom ñu naan eh, fii ñu ne leen fii ma kuntum ñu ne xaaloo ñu naan kun naa ñun de dañoo nekkoon mustadafiina di waaye ñoo xam ne dañu leen a néewaloon doole fil ardi ci suuf si ba màkka ba mënuñoo dem xaalu malaaka yi ne leen alam takun yéen ngeen di boroom doole yéen ñi ci nekk boroom doole ndax suufu si yàlla si Medina moom yaatuwul woon fatu haajiru fiiha ba ngeen dem fa daal di fay gàddaay comme ni seen yonent gàddaayoon alayhi salaatu wassalaam borom bi ne fa ulaika mawaahum jahannam wa saa'at masira mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii jahannama lañ jëm te seenu mujj nag moo ñaaw léegi nga ne ma ah yow nga ne woon ñoon juy jullit dafa am loolu dama la wax ne benn mbooloo ci borom xam-xam yu ñoo wax loolu am ni leen boroom xam-xam yu ne déedéet mbir mu demewul woon de ñooñu dañoo mujj murtad bañ fa desee moo tax ñi nga xamante ne nii ci kaw nettali boobu te wax naa la li ci am fii ma maqaal ci sanadam dafa am wax mooy ne mbir mi wérul waaye ci kaw loolu dafa am nag yeneen boroom xam-xam yu ne déedéet ñooñu deewuñ ci njullite de ñoom bi ñuy dee dañoo nekkoon ñoo xam ne nekk foofu la yàgg fa daldi tubbi topp li nga xamante ne nii moom la ko kuffaaru Qurayshin yi doon woote ñu daldi leen ci topp looloo tax ñoom nag bi ñu ñëwee di lay loolu yone malaaka yi ne leen leen ci fan ngeen ne woon ba gaa manu ngeenaru layee ne dañoo manul woon a gàddaay tax ñu mujj nekk yéeféer déedéet mu ne kon looloo tax ja wa fa ulaayika noonu ma waahum seen seen seen seen këralëg jahannamu mooy jahannama wasaat ak a ñaaw masiira mujj googale waaye même muñ ne woon ay jullit lañu loolu wala loolu nañu bàyyi ba beneen yoon nañu yem foofu ngir ba ñu guddal léegi nag loolu la la wax ne ñi nga xam ne lii day wane lan ngay wane ne kon ndeke bi yonent bi wa salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi nga xamante ne fa la ñëw ba nga xam ne nag xatta staqarra bi nga xam ne fa la ñëw nag ba sax fa fa li nga xam ne mooy dëkkub jullit bi ak te jullit ñépp man faa nekk di jaamu borom bi subhaanahu wa taala fil amni wal amaan nekk ci sécurité ak boo xamante ne kenn du la sonal loolu dafa mujjoon nekk farata ci bépp jullit boo xam ne Makkatal Mukarrama nga ne nga daldi gàddaay fekk si ko waaye nag borom bi subhaanahu wa moom mi nga xamante ne nii moom alxuraanam ji diineem ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na wàccaw moo la lu dul yónniwuma la illaa rahmatan lil aalamiin lu dul nga nekk yërmande ngir mbindeef yépp moo tax mu di xam ne ñépp borom bi subhaanahu wa taala xam na xam ngoo xamante ni moom moom bu ca lu azal ak lu euh, tel xam ngoo bu ma solo denc te dara du ci changé këne du ñépp mën a dem moo tax mu ne illal mustad'afin ndax bi mu waxee lële ne ñi nga xamante ne nii mënuñoo gàddaay ba malaaka kay ñëw wala sax ñëw di ra di leen jël seen roox di jël seen roox ñuy génn àddina nekk makkatal mukarrama ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom ñu bëgg a lay ne ñoom dañoo nekkoon ñu ñu néewal doole ñu naan leen alam taku ardul alam takun ardullahi waasi'a ndax suufu borom bi subhaanahu wa ta'ala yaatuwul woon ba bu ko defee ngeen gàddaay ci loolu boo ñu waxee foofu da ngay foog nekkoon kon ñépp ci dugg xale ak mag ak ku jigéen koo xam ne néew ji doole la mu ne déedéet ba mu des illa almustadaafiina min arrijaali wannisaa ba mu des ñi nga xamante ne nii way néew ji doole lañ leen min arrijaali bokk ci góor ñi ndax min arrijaali nekk góor waaye nekk koo xamante ni néew góor ñu néew ju doole lañ comme kan comme Ayyaash ibn Abi Rabi'a waaye Hishaam ibn al-Aas ibn al-Waa'il ibn as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa ak al-Walid ibn al-Walid comme ni ñu ko waxe woon sànk ci yoonu yonent boobu ci xunuutam yooyu mu doon wa allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Hisham ibn Rabi'a di leen lim naan boroom bi subhaanahu wa ta'ala yal na nga muse muccal Hisha Ayyash ak Hisham ak ñoom ñu al-Walid ibn al-Walid ndax ñoom dañoo bokkoon ci kaay yi ay exception lañ woon moo tax mu ne illa al-mustad'afina min ar-rijal ba mu des ñi nga xamante ni nii ay ñëw ju doole lañ ci góor yi ak ñoom rek la mu ne wan nisaa ak jigéen ñi ndax jigéen ñi en général ñoom nit ñi surtout jamono yooyu ba léegi sax mooy ne dañuy nekk ñoo xam ne dañuy vulnérable loolu moo tax moom mu daal di leen ne ñooñu moom excepté ñooñu génn nañ leen ci affaire bi ñoom bu dee manuñoo gàddaay yi toog foofu makkatal mukarrama nekk ci yéefaru Quraysh yi loolu du dara garaawul ci ñoom ndax ñoom daal dinañ leen may li nga xamante ne nii mooy mooy comme si ñu ne moratoire la ñoom moom amul problème exception lañ ndax mënuñu ko bu dee mënuñu ko naka noonu tamit mu ne kon mina nisaa'i wal wildaan waaye xale yi nga xamante ne ay jullit lañu waaye tamit ñoom dañu bokk ci néew ju doole yi nga xam ne mënuñu woon a laa yastati'una amuñu benn xiilatan amuñu benn pexe ngir dem eh, Madina wala yahtaduuna sabila te yoon waleen di tekki madina même bu ñu génnoon ñoom dañuy réer ndax xamuñu fi amuñu gid amuñ lu ñu mën a faye gid waaye tamit amuñu sax géléen gu ñu war amuñ benn pexe boo xamante ne nii moo leen di yóbbu ba ñu àgg foofale ca daaru rasulillah madinatu rasulillahi ala saakiniha afdalu lsalaati wassalaam mu ne fa ulaika naka ñii ñii ñépp nag ñu tudd mooy almustadafuuna min ar rijal exemple wax naa la ñoom Ayyaash ibn Abi Rabi'a wal Hishaam ibn al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa waaye nga ne ma jox na exemple ci jigéen ñi mu wax ne wan nisaa wal wildaan ñooñu ana mooy seen exemple ñu ne la sayyiduna Abdullahi ibn Abbaas xabrul ummati wa tarjumaanul qur'aani kamaa axrajahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'ala fi saxiixihi muy seydina abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kuntu ana wa ummi mimman ana allahu bi hadihi al aaya mu ne moom seydina abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne man ak sama yaay kan moo nekkoon yaayam di ummul fadli lubaabatu ibn al xaaris alhilaaliyati radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne man abdallah ak sama yaay di Lubaaba di ummul fadli radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dañu bokkoon ci ñi soñu boroom doon junj ci aaya boobu di ban aaya mooy aaya bii ñu wax ne illa almustadaafiina min alrijali wannisaai walwildaan mu ne ñi nga ba mu des ñi nga xamante ne way néew ji doole lañ ci góor ñeeg jigéen ñeeg gone yi mu ne man ak sama baay man ak sama yaay bokk di ummul fadl bintul xaaris moom dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ci néew ju doole lañ lool moo taxoon ñooñu ñu amoon ay ngànt lool moo taxoon sayyidina abdillahi bni abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma trente weer rek la dund ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fële ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ndax moom mu ngi dugg mu ngi mu ngi judd ci nga xam ne foofu lañ nee woon foofule nekkoon ci foofu ñu leen embargo woon ci foofu la ci chambe abi taalibin wala chambe abi chambe bani hashim ci boobu noonu foofu ci embargo ba fa la juddoo woon habrul ummati wa tarjumaanul qur'aan abdullah ibn abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñii mooy ñi nga xamante ne ñoom lañu teggil li nga xamante ne mooy gàddaay gi ñoom moom gàddaay nekk farata gim nekk farata wax nañ la tamit aaya biñ la waxoon sànq mooy bi ne woon walladina aamanu walam yuhaajiru ma lakum min walaayatihim min shay'in hatta yuhaajiru mu ne ñi nga xamante ni nii it dañoo gëm te gàddaayu ñooñu amu ngeen ak ñoom benn lien benn ak loo xam ne di leen ko jàppale min shay'in amu ngeen benn ay lien yéen ak ñoom hatta yuhaajiru mooy di leen jàppale bu ñu ko soxlaa lool loolu ndax du ngeen ko man ndax ci biir kuffaar yi ñu ne fee gàddaayuñu waaye lii aaya bi lii moom mooy mooy ne lii dafa nekk loo xam ne am la mooy ne dafa nekk loo xam ne dafa général li nga xam ne nag moo ko particularisé mooy aayab sayratu nisaa bi ne illal mustad'afiina ba mu des ñi nga xamante ne ñooy néew ji ji kon loolu li nga xam ne day wane ne kon gàddaayi fekki woon alayhi salaatu wassalaam foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam alxaafidu ibn Hajar rahimahullahu taala anhu wa wa rahmatullahi alayhi daal di wax ne moom loolu mooy deuxième façon gàddaay gi nga xam ne nee na loolu moom mooy beneen façon bi am mooy alhijratu min daaril kufri ila daaril iman wa dalika ba'da an istaqarra an-nabiyyu bil sallallahu alayhi wa sallam bil madinati wa haajara ilayhi min man amkanahu dalika min al muslimin loolu moo tax mooy li imaam kon aay yooyu la wax imaam alxaafiz ibn xajar kon rahimahullah loolu la ñuy wax nii ne mooy deuxième façon gàddaay bi kon walillahi alhamdu wal minna euh, euh, euh, kii nañ côté boobu mooy kon gisoon nañ ne gàddaay gi mooy deuxième bii muy wax dafa ne woon farata kañ bi yonent bi alayhi salaatu wa gàddaay ba l'islam taxaw koo xam ne makk nga ne woon daal di fay nekk ba mu des ñi aaya bi wax sànk waaye nekk farata googu kañ la jeex mu ngi jeex bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ubbee Makka moo tax mu ne ilaa an fatahat futihat Makka fanqata al ixtisaas bi nga xamante ne nag ci lañu ubbi Makka ndax Makka mujj gi duñ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ubbee mu mujj nekk daaru lislaam di kërug lislaam moo tax kenn amatul benn problème foofu ngir booy jaamu yàlla ñu lay persécuter duma looloo tax moom léegi nag màkk mujj nekk kërug lislaam looloo tax sayyid euh, as-sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha yonent mi alayhi salaatu wa sax wax na ko bi nga xamante ne nii euh, dafa ñëw dafa am euh, ku ñëw naan day jaayanteeg moom ak mbooloo mu ne leen déedéet laa hijrata ba'dal fath amul gàddaay après fatxu Makka mooy ne ginnaaw fatxu mag amul gàddaay mais lan la ci jublu foofu est-ce que mooy gàddaay jeex na totalement noonu mooy ne gàddaay gi doon am bi ñu xamoon te mu nekkoon farata jóge Makka ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdal salaatu wassalaam loolu jeex na bi ñu ubbee Makka ndax Makka léegi dëkku jullit la du awsaan yi idol yi ñoo feesat ci kaaba gi dañ fiy julli di fi def lépp moo tax loolu la tontu woon loolu ah moo tax yaa Aïsha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne nii moom lañ ko laaj ne ko yëmmuñ ci ñu ngi ci saxiix yi xadiis yi eh, bi ñu ñëwee ne ko te waxoon nañ ko fi ci jataayee weesu ci mbiru gàddaay mu ne gàddaay jeex na intaal hijra intaatil hijra mu ne kaana rajulu yafirru bi diine mu ne nit ki da doon daw ngir rawale diineem dafa am ay jamono yoo xam ne mooy jamono yi nga xamante ne nii euh, ci la nekk Makka ñu leen doon persécuté te loolu l'islam nangoogul woon yonent mi alayhi salaatu salaam ubbeegul woon Makka nga xam ne kuffaar yi dañ fa ñoo fa newoon doon fa buuma ko bummi temps yu mu ne nit ki da doon bàyyi daw bàyyi diineem daal di daw euh, daw gàddaay ngax la ngir rawale diineem mu ne ko waaye léegi nag loolu amatul fu waay neex ñépp a ngi ci jàmm fu naay neex taxaw fa jaamu yàlla dëkk bu la neex nga nekk waaye est-ce que day wan na kon hijra kon jeex na laa hijrata bal ba'dal fath wax naa la sànq que ne tekkiwul ne hijra amatul déedéet mooy ne bu spécial boobu amatul te li koy wane mooy même ginnaaw fu Makka am na ñu doon jóge ci yenn dëkk yi di ñëw Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ci araab yi ci kaw kaw yi même bu dee nanti ma lay saab saab waa Makka ba mu ñëwee Makka ubbi ko am ñu ñëw di ko laaj dana leen laa hijrata ñëw jaayanteeg moom. baayax yaa rasulallah baayax naa alal hijra lañ ko wax jaayantee la ñun ci gàddaay mu ne leen laa hijrata ba'dal fathi ne leen nag affaire bi léegi wa izastunfirtum fanfiru waaye nag buñ leen